ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin ne newoon ci épreuve yi nga xam ne ak gaañ-gaañ yi nga xam ne gaañ nañ ko aleyhi salaatu wassalaam keroog ak ñi mu jàmmarloo wek kuffaaru qurayshin yi aleyhim la'inullah ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiisu seydna abu bakrin siddiq sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha daal di woon ko solo ah, mu jaareel nettali li nga xam ne moom la baayam di seydina abu bakri nettali keroog Uhud waxoon nañ la xadiis boobu imaam abu daawud at-Tayaalisi moo ko solo jële ko woon ci Abdallah ibn al-Mubaarak moom mu jële ko an isxaaq ibn yaxya ibn talxa ibn ubaydillah moom mu ne woon axbarani isa ibn talxa an ummil mu'miniina mu jële ci yaay julli mu nettali keroog ni seyna abu bakar nettalee ne ba mu gisee kooku la doon xare di défendre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk mu bokk ñu njëkk retrouver yonent bi aleyhi salaatu wassalaam biñ ne qutila muhammadun fi saaxati fi saaxati fil maydaan bi mu déggee ñoom ñépp ñu ne rey nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nee na bokk naa ci njëkkoon a retrouver yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis ku koy kuy xeex di ko défendre xadiis boobu lañ gisoon ba ni mu waxee ni seydna abu ubayda radiyallahu anhu daldi xëcce li nga xam ne mooy yooyu duggoon fettu fettu euh, casque bi ci kaw lexu yonent bi aleyhi salatu wasalaam ni nga ko dindee ba bëñam yi daal di wadd yooyu yëpp gisoon nañu ko léegi nag daam lu ñu fàttoon mooy defoon taxriiju xadiis boobu euh, xadiis boobu noonu kon gisoon nañ ne kon waxoon nañ ne imaam ak atoya Abu Daawud at-Tayaalisi moo ko solo woon na ko noonu al-Haytham ibn Kulayb bi it soloo na ko ak imaam at-Tabarani ñoom ñépp ci yoonu xadiis bi mu ngi jaar ci Isxaaq ibn Yaxya euh, miñ la wax sànq noon muy Isxaaq ibn Yaxya ibn Talha ibn Ubaydillah di sëtu Seydina Talha ibn Ubaydillah ah waaye xadiis boobu noonu mooy ni wérul ah lan moo tax wérul ah, in na ko noon imaam alxaakim it daal dina koy soloo ci almustadrak imaam alxaakim soloo na ko ci almustadrak ah, moom bi mu ko soloo bi moom imaam alxaakim rahmatullah alayhi dane saxiixul isnaadi xadiis bii de mooy sanadam càllalam bu wér la imaam az-Zahabi ne déedéet moom mi defaat liggéey romb defaat liggéey bu am solo ci mustadrakul mustadrakul xaakim moo tax boo gisee rahmatullah alayhima daanaka buñ ne alxaakim wéral na ko dañ ciy teg ndax imaam az-Zahabi da koy def liggéey bu am solo ci yooyu nga xam ne moom la ci téere boobu imaam alxaakim ndax bon amul woon jot laata muy muy seggaat téere bi fekk na mu gaañu moom say ba mat génn na àddina imaam alxaakim moo tax yenn yu bari ndax almustadrak mooy ne day dab dabaatal ay xadiis yoo xam ne a ash-shaykhayn di imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al hajjaj al qushayri yu naysaburi rahmatullah alayhima indiwuñ ko ci seen saxiix yi mais yu wér la moom mu indi yooyu noonu nga xamante ni nii mu def dab dabaatal tudde ko al mustadrak ala saxiixayn moom imaam al dhahabi nag imaam al xaakim bi mu ko bindee commencé woon na di ko seggaat waaye laata muy àgg euh, si la ko suñu boroom subhaanahu wa taala daal di jële euh, léegi nag imaam az-Zahabi bi mu ñëwee ci la topp téere bi liggéey ci liggéey bu am solo yi imaam al-Hakim ne wér nañu saxiixul isnaad yi yépp mu xoolaat ko càmbaraat ko dal di ciy joxe àtte bi nga xam ne nag xadiis bi nag ci yooyu la bokk imaam al wax nañ la da koo solo mu ne saxiixul isnaad imaam az ne déedéet ne déedéet ndax kan isxaaq matruk ndax isxaaq ibn abdillah muy isxaaq mii nga xam ne moo nekk ci isxaaq ibn yaxya ibn talha ibn ubaydillah isxaaq boobu noonu euh, kii la euh, num tudd euh, matruk la naka noonu mooy koo xam ne ay waxam jarula dàq ganaar naka noonu imaam ibn hisham indi na ko ci siira as-siiratu an moom rek da moom dane wa zakara euh, kii nu mu tudd dane moom imaam ibn Yahya dane wa zakara yaani Abdal Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi an Isxaaq ibn Yahya ibn Talha an Isa ibn Talha an Aysata radiyallahu anil jamii' moom dane imaam ibn Hisham dane wa zakara Abdul Aziz ibn Muhammad mooy imaam ad-Darawardi gis nañ ko fi taaye waxoon nañ tuuti ci ay mbiram mu nekk contemporain imaamu Maalik ibn Anas rahmatullahi alayhima mu ne moom tudd na imaam Abdul Aziz ad-Darawardi nee na moom soloo xadiis bi jëla ko ci Isaaq ibn Yaxya ibn Talha moom mu jëla ko ci Isa ibn Talha mais loolu noonu loolu la imaam Ibn Hisham indi na ko ci siiratu nabawiyya mais wéru ndax lan Isxaaq moo nekk problème mu càllale bi ndax Isxaaq ibnu Yaxya ibnu Talha moom matruuk la looloo ndax imaam az dafa juum ci le fait mu ne càllale bi wér na non wérul na ko noonu imaam Al-Bazzaari daal dina koy solo euh, imaam Al-Haytami bi mu ko ëndee. indi na ko ci al-Majma' mu ne fii Isxaaq ibn Yaxya ibn Talha wa huwa matruk moom it loolu la wax ne Iisa ibn Yaxya ibn eh, Iisa Isxaaq Isxaaq ibn Yaxya ibn Talha moom moo fi ne Isxaaq ibn Yaxya ibn Talha te moom matruk la koo xam ne ay waxam jar da dàq ganaar noo tax imaam al-Xaafiz Ibn Kasiir ci tafsir bi ah, ah, ah. daa bi mu indee loolu. dane wa qad da'afa ali ibn al-madini hadha al min jihati isxaaq ibn yaxya bi hada mu ne bi mu ëndee moom xadis bi nii ñu wax na seydna abu bakar bi mu dellu see mook seydna abdurrahman ibn awf no aba ubayda ibn al-jarrah fekk yonent mi aleyhi salaatu ko gaañee ba mu naan leen alaykuma saaxibukuma dem leen ci talxa nee na ñun gersuwuñ loolu dem ci moom mu ne xadiis boobu noonu seydna ali ibn al madini imaamul jarxi wa ta'dili moom daal dina koy e, da'ifal ci yo dal moo tax mu da'ifal xadiis bi ndax isxaaq ibn yaxya mu ne moom imaam al fa innahu imaam alxaafiz ibn kathir fa innahu takallama fiihi fii yaxya ibn fiihi yaxya ibn sa'id al qattaan mu ne ndax seydna yaxya ibn sa'id al qattaanu moom ñi ñépp ñoom min a'immatil jarh wa ta'dil muy al-Qattaan Yahya al-Qattaan Yahya ibn Sa'id al-Qattaan te tamit borom xam-xamu xadiis bu rëy la muy imaam Yahya ibn Sa'id al-Qattaan nekkoon tamit sëriñ la woon ci ñoom euh, ñoom imaam euh, nu mu tudd imaam boobu imaam Ahmad rahmatullah alayhi même bu dee ne presque boo leen gisee denn ñoom ñoo ak maas lañu waaye moom malgré lool moom seen sëriñ la woon di Yahya imaam Yahya ibn Sa'id al tamit wax na mooy jam nañ Yahya ki Isaaq ibn Yahya bii wa nañ ko wa Yahya ibn Ma'in Ali ibn al-Madini bële moom mooy doon sëriñ par excellence imaam al yax ñoom ñi ñëpp ay ñoom ay contemporain lañ wa Yahya ibn Ma'in wa Ahmad di imam Ahmad wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wal Bukhari ak seen taalibe ñoom di imam al-Bukhari wa Abu Zur'a ak imam Abu Zur'a wa Abu Hatim ak Muhammad ibn Sa'd wa Nasa'i wa ghayruhum kon yi gis ne kon xadiis boobu noonu wérul ah kon buñ ñëwaatee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog kon li mu daj fa li nga xam ne mooy ghazwatu Uhudin moo tax ñëw na ci as-Sahihayni mooy xadiisu Seydina Abul Abbaas Sahl ibn Sa'd as mas nañ ko laaj mu ne su'ila an jurxi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala juriha wajhu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa kusirat rabaa'iyatuhu wa hushimatil baydatu ala ra'sihi moom Seydina Sahl ibn Sa'id Abul Abbaas radiyallahu anhu mu ne gaaj nañu xar kanamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam daldi toj daldi damm bëñam waxoon nañ la ci riwaay imam ibn Isaaq bi bëñ biñ dam woon mooy euh, mooy bi nga xam ne bi féete suuf mooy saniya ni kii maanaam saniya rabaiya bi féete suuf mooy ñaari nekk ci kanam ñoo ñooy saniya yi tegu ci ñoom ñi ñaari côté yi yooyu ñooy rabaiya benn bi nee na nag ci bi féete suuf la lool la riwaay imam ibn Isaaq bi waxoon moom mu ne waqa imaam Sahl ibn Sa'd ci saxiixayn mu ne wa kusirat te damm nañ rabaayatuhu bëñëm wa wa hushimatil baydatu ala rasi bi mu soloon daal dinay toj toj nañ ko ci boppam ba moo tax ci yeneen riwaaye ñu war la ne kon dafa mujjoon am lu dugg ci wajinati ginnaaw bi nga xamante ni ci lañu gis loolu ah jullit ñi kon gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam tout yooyu ko daloon ak la mu fa enduré lépp keroog ndax moo ne woon cible ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh ñooy cible bi nga xam ne ñoom jàppoon nañ ne ëpp na ëpp nañu koy rate waaye malgré loolu saxaaba yi radiyallahu anhum lenn par lenn dañ doon ñëw comme niñ ko gise ci riwaaye yi di ko fekk si par kenn par kenn di daal di ñëw kon ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gise woon am na riwaaye yuñ gis ba looloo taxoon ñu doon ñu am wute woon ci ñaataa fa desoon ak yooyu te loolu gisoon nañu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abihi di ñu nettali suite bi suite loolu la mi nga xam ne moo topp ci loolu waaw moom mooy imaam ibn Isaaq rahmatullaahi aley bokk na nag ci ñi gaañ keroog ñi ñi nga xam ne sonn nañ keroog ci xare Uhud muy Seydina Abdurrahmaan ibn Awf comme ni imaam ibn Hishaam wax ci xadiis boo xam ne euh, imaam alxaakimit daal dina koy soloo ci almustadrak jële ko ci yoonu imaam ibn isxaaq mu ne xaddatana abdullah ibn said qaala xaddatana yaqub an abihi qaala balagani waaye ah, imaam alxaafiz ibn xajar indi na ko tamit ci al isaaba waaye sanad bi da ngay gis ne dafa am mun dafa rot dafa am rupture inqitaa moo fa am mu ne moom imaam ibn Hisham dane lenn ci boroom xam-xam yi de nettali nañ ma nettali na ma ne keroog ki nga xam ne mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf usiba dañ koo gaañ ci gémmiñ ba ni nga xamante ne nii euh, ci la ay bëñam daldi bu ñu ñaari kanam yi rob ñu daldi koy gaañ lu tollu ci dix blessures am na ko wala ak lu ko ëpp wala lu ko ëpp nee na yenn yi ci tànk bi lañ ko gaañ ba moo tax moom ah, euh, Seydina Abdurrahman ibn Awf daa nekkoon koo xam ne da doon soox waaye xadiis boobu wérul gis nañ ne moom li ko sooxloo mooy keroog Badrin ba mu doon jéem a euh, yiir ki nga xam ne mooy euh, Umayya ibn Xalaf ak doomam ja Ali ba lansaar yi fekk ko fa Seydina Bilaal gis ko ne kii du Umayya laa najawtu in naja ne du rëcc du ma rëcc man Seydina Bilaal tey bu dee Umayya dafa rëcc ba Seydina Abdurrahman ibn Awf naan ko Bilaal samay prisonnier mu woo waa Lansaar ne yaa Lansaar Allah hada aduwullah Umayya ibn Xalaf ñu daldi ñëw mu ñëw sukk ci kawam noon xaw koo muur nee na bi ñuy koy coratee jaasi ci lañ ma gaañaale sama tànk moom Seydina Abdurrahman ibn Awf sinon bu ñëwaatee ci waxu imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi wa an mu ne keroog bi mbir yi caree yonent bi alayhi salaatu salaam recevoir blessure yu mel noonu yépp jullit ñi tasaaroo woon nañ ci biir terrain bi ñi ëpp ñu ngi fi waaye jàpp nañ ne qutila rasulullah que faat nañ aleyhi salatu wasalaam mu ne nag keroog ñenn ñi jaar nañ ci kaw xeer wi ñenn ñi dem ni dinañ ñi ëpp des foofu di xeex ngir défendre seen bopp ba am shahaada ñenn ñu néew nag ñoo doon défendre yonent bi aleyhi salatu wasalaam ñoom ñooyu woon ne li wax jooju wax wax kàddu googu du dëgg imaam ibn Isxaaq ne wa kaana awwala man arafa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al-haziima wa qawli nnaasi qutila rasuulullah kamaa zakaranii kamaa zakara li ibn Shihaab az-Zuhri Ka'b ibn Maalik imaam ibn Isxaaq ne keroog nag ki njëkk reconnaître yonent bi alayhi salaatu wa salaam après défaite bi nga xam ne mooy retournement de situation bi waa Quraysh mujj dal di dominer foofu mu ne ki njëkk reconnaître ci saxaaba yi nga xamante ne nii jàppoon nañ ne ah, ak ginnaaw biñ déggee ñu ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne comme ni nga xam ne noonu la ma ko imaam Ibn Shihab nettalee az mu ne kooku mooy Ka'b ibn Malik bi Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaa mu ne kooku mooy ki njëkk Seydina Ka'b ibn Malik moom gisaguñ tarjuma dige woon nañu insha allah euh, que bu soobee yàlla dinañ gis tarjamaam ci ghazwatu Tabuk insha allah waaye Tabuk ñépp xam nañ ne Tabuk du léegi moom ni ne moom moom mu ne moom comme ni ko imaam az di imaam Ibn Shihab nee na moo ma nettali man imaam Ibn Ishaq que ne ki njëkk reconnaître ci saxaaba yi nga xam ne xamuñ foogoon nañ ne yonent bi alayhi salaam génn na àddina ñu gis defet bu mag bi leen dal ki leen ki ko njëkk ko reconnaître ci jullit ñi mooy Ka'b ibn Malik nee na nee na moom Seydina Ka'b ibn Malik dane araftu aynayhi tazharani min tahtil mirfaq mu ne man li ma xàmmeewe yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñaari bëtam yi laa gis ñuy ñuy leret ci suufu casque bi mu solo mu daal di koy xàmmee di leer ci suufu casque bi nee na ma casque bi mu soloon nee na ma kontaan bi mu ko déggee bi ma ko gisee xàmmee ne ki yonent ma lay saar saam la te ñun boobu ñun jàppoon mooy ñu yéegoon surtout ñu yéegoon ci kaw xeel jàppoon nañ ne ñun moom si fini nee na moo xoolee gis muy dox di ñëw ma xam ne moom la mu ne fa naadaytu bi ala sawti ya ma'shar al muslimin abshiru hadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ashaara ilayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an ansit nee na bi nga xamante ne nii euh, man li ma ni ma ni ma ko xàmmee kon mooy lool nee na bi ma ko gisee dama kontaana kontaana kontaan kon ma leer ne kon faatuwul kon gaa yi liñ ne faat nañ ko du dëgg nee na dama kontaan ba yuuxu ba ci kaw ne yéen mbooloom jullit ñi bëgg leen ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam gi waaye xam nga loolu moom moom ak mbégteem moo ko wax loo waaye mooy ku ñépp seet di ko wër ci biir terrain de guerre bi mooy ne loolu day tax ku faaru Quraysh ni surtout na xam yi am yi ñëw ne rey na ko ñu xam ne kon waa ji waxul dëgg bu ko defee ñu xool kan fi mu joxoñ ne mu ngi nii ñu dem fexe ko gaañ ba daal di koy faat nee na bi ma waxee loolu wax ko ci kaw yonent mi alayhi salaatu salaam daal di may def signe ne ma noppi mooy bu ko wax bàyyil noonu imaam ibn Isxaaq ne rahmatullah alayhi mu ne fa lamma arafa al rasulallahi wala arrafa almuslimuuna rasulallah nahadu bihi wa nahada maahum nahwa ash-shaam maahu abu bakrin as-siddiq wa umar ibn al-khattab wa ali ibn abi talib wa talha ibn ubaydillah wa zuhay wa zubayr ibn al-awwam ridwanullahi alayhim wal harith ibn simma wa rahtun min al-muslimin mu ne nag bi nga xam ne ci la jullit ñi yége xame xam ne nañ ràññee que ne kii yonent bi alayhi salaatu wassalaam la gis nañ ko retrouver nañ ko kon luy gisoon nañ ko nekk niñ ko retrouver Seydina Ali moom nee na damaa demoon fekkoon ci que ne mu ngi ca ñooy faatu ñu fekk ma ko fa mais ma ne tamit daw mooy bu ku nekk daal ci ñoom imaam Ka'b ibn Malik ci xadiis bi même bu dee da ngay gis ne mursal la mooy ndax imaam az-Zuhri waxul ci kan la ko jële te imaam ibn Isxaaq dane zakara lii nettali na ma tuddal na ma imaam az-Zuhri mais problème bi mooy amul suite ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhima mu ne bi ñu xàmmeewee que ne yonent bi alayhi salaatu salaam ràññee ko mu ngi nii ci la ñu tëgg ñoom ñépp ànd ak moom mu ànd ak ñoom ñuy dem nag ci suufu montagne bi ngir ndax nekk ci biir xur wi mooy yow boobu Quraysh dañ leen di encercler léegi nag ñuy fexe jël nekk ci suufu montagne bi buñ ko mënee sax yéegaat ci kaw mu ne mu ngi ànd ak Seydina Abu Bakar Seydina Umar ibn al-Khattab Seydina Ali ibn Abi Talib Talha ibn Ubaydillah Zubayr ibn al-Awwam ridwanullahi alayhi wal Harith ibn as-Simma lii fii nag biñ nee fo ak benn mbooloo warahtum min al-muslimin ak jullit ñi ci benn mbooloo ñu nekk foofu ñëw ak ba foofu noonu ci la ubay ñëwee woon mooy liñ gisoon bii paas ubay na xalaf naan comme que dégg na ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam génnul àddina muy daw si naan euh, ay Muhammad laa najawtu in najaa laa najawta naan ko é yow Muhammad dégg naa ne kon faatu woo laa najawtu duma rëcc inna jaw taa boo rëccee tey loolu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna eh, ibn Isaaq di continuer mu ne fa lamma intahaa rasuulullahi ilaa fami shib'i xaraja Ali ibn Abi Taalib hattaa mala'a daraqatahu maa'an min al fa jaa bihi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li yashriba min fa wajada lahu rihan fa aafa mu ne moom imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi mooy xadiis boo xam ne da ko solo bi isnaadin ci loo xam ne amul sanad mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam ànd ak mbooloo moom ci saxaaba ñëw ba agsi ci euh, mooy chi'b bi mooy xur wiñ nekk ñëw bay agsi ci côté ci mooy buñ naan gémmiñu chi'b bi mooy mooy début bi fi ngay ko fi ngay dugge ci xur wi mais foofu mooy fi gën a jege montagne mu ne xaraja Ali ibn Abi Taalib ci la Seyna Ali ibn Abi Taalib génne hatta malaa daraqatahu ma'an min al-mihras daal di dem ci benn ndox bu newoon foofu euh, benn genre oasis la rek bu newoon Uhud ñu koy wax al mu jël di jël euh, euh, daraqa benn protection la mooy lu ñuy protéger la mais ci der lay nekk lu ñuy protéger woo la mais ci der lay nekk mu ne loolu la jël mu jël loolu daal di ci utal. bukk bouclier la mais ci der ah mu dal di jël euh, loolu dal di ciy def ndox indil ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir mu naan ci li yashraba min waaye nee na bi mu indee ndox moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa trouver que ne ndox mi dafa am xet voilà dafa am xet mais bëggu koo naan walam yashrab min mu ne wa ghasala an wajhi dama mu daal di raxas ci xar kanamam daal di raxas ci ndox moomu xar kanamam wa sobba ala ra'sihi sotti ndox ci li nga xam ne mooy xar kanamam euh, loolu dinañ ci gën ñëw ci xadiis imaam ibn Isaaq bi côté yonent bi alayhi salaatu salaam kan moo raxas kan moo ko raxasal xar kanam bi ak kan moo ko nan lañ arrêté deret ji doon tuur ndax dañuy deret ji doon tuur ci xar kanam gi arrêté wu loolu dañ ko gis ci xadiisu biñ la tuddal sànq. muy xadiisu seydina Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi de Abul Abbaas nekk ci as-Saxiixayni insha allah bu ñu dinañ ci ñëwaat mooy te gis nañ début bi léegi ci xadiis boobu mooy bim ne juriha wajhu rasulillah wa kusirat wa hushimatil bayda ala ra'si loolu xadiis boobu li ci tegu saydatu moom seydina Sahl ibn Sa'd dinañu ko nettal insha allah buñ ci àggee waaye buñ kon imaam ibn Isxaaq loolu la wax ne Seydina Ali ibn Abi Taalib bi mu ëndee ndox moomu yonent bi alayhi salaatu salaam naanu ci ndax dafa am xet daldi ciy raxas xar kanamam sotti ci li nga xam ne mooy boppam euh, fekk mu ngi wax jamono jooju comme li nga xam ne moom lañ gisoon ishtadda ghadabullahi ala man euh, euh, damma wajha rasulillah naan marum yàlla daal dinay tar ci ki nga xamante ni moo nàcculoo xar kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa an abihi di ñu continuer ba léegi mu ne mu ne fa bayna rasuulullaahi sallallaahu aleyhi wasallam bi shi'bi ma'ahu ulaa'ika nafaru min asxaabihi id alat aaliyatun min qurayshin al jabal mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu agsi foofu ba ñu mook mbooloo moomu ci saxaabaam yi alayhimus radiyallahu anhum mu ne id alat aaliyatun min qurayshin al jabal ci la benn mbooloo ci waa quraysh daldi def le tout ngir gaaw yéegaat ci montagne bi ngir tiim leen la nee na bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisee loolu gaa yooyu di jéem a yéeg imaam ibn Hisham nee na kaana ala tilka al xayli Xaalid ibn al Walid Xaalid ibn al moom mooy ki jiite woon fas yooyu ginnaaw bi ñu kont rayoon ñi ci kaw ba indi daal di retourner situation bi di rey jullit ñi ci xur wi ñoom ñu fexe ba briser chaîne bi ñu leen wóoroon ci biir xur wi ba jege montagne bi léegi moom mu essayé waat yéegaat ci montagne bi pour yi tiim fa yonent bi yi salaatu wassalaam ak ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi ànd ak moom yi des moom moom imaam ibn hisham nee na seydina xaalid ibn walid wa kaana idin wa kaana ana idin min kuffaaru quraysh jamono yi ci kuffaaru quraysh yi la bokk nee na moom moo jiite woon imaam ibn Ishaq ne fa qaala rasulullah bi yeneen ci waaye saab gisee ñoom ñuy jéem a yéeg ci montagne bi ngir sëppuleen nee na yonent bi alayhi wassalaam ne allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luuna nee na sayyidina yonent bi alayhi wassalaam ne allahumma e yow suñu borom innahu dëgg-dëgg laa yanbaghi lahum an ya'luna warul ci waa Quraysh ñu ñuy féete kaw mooy ba yéegaat montagne bi juruñu tiit nee na fa qaatala Umar ibn al-Khattab wa rahbun ma'ahu min al-muhaajiriina hattaa ahbatuhum min al-jamal nee na nag bi yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanee lool Seydina Omar ibn al di songu gaay moom ak benn mbooloo ci muhaajiruuna yi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam noonu te ñu tudd ñenn ñi ci ñoom waaye du ñépp lañ tudd ndax wax na la wa ma'ahu rahtun min al-muhaajir min al min muslimiin ànd ak benn mbooloo ci ñi nga xam ne ñooy julli kon Seydina Omar ibn al-Khattab ak benn mbooloo ci yu song Xaalid ibn al-Walid ñu naroon ci kaw montagne bi ngir sëppule hatta min al-jabal ba niñ di débula ne fa ñu ne woon mu ne wa nahada an ila as-sakhrati min al li ya'luha wa qad kaana badana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa zahara bayna dir'ayn fa lamma dhahaba li yanhada lam yastati' mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag biñ fa jëlee ñooñu mooy fexe ba jële leen ci montagne biñ naroon a yéeg mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jóg ngir yéeg ci li nga xam ne mooy montagne bi ngir ñoom léegi comme que ñaan na suñu borom ba suñu borom may ko lool ñoom Seydina Umar ibn al-Khattab songu leen jëli leen fa léegi ñoom nañ fexe occupé foofu mu ne ci la jóge ngir yéeg foofu ci xeer woowu ci Uhud mu ne waaye moom alayhi salaatu wassalaam mooy ne jamono jii dafa nekkoon koo xam ne ku mage la woon mooy ne dafa ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne eh, gis nañ ne Makka treize ans la fa def te mu ngi presque quarante ans yu jege ci la révélation bi ñëwoon yu manque quelques mois ay six mois boo ci tegee treize ans wu Makka muy cinquante trois ans ah yi nga teg ci trois ans yi Uhud kii amoon nu tudd amoon muy cinquante six ans la amoon moo tax mu ne dafa newoon koo xam ne nag mag la woon léegi bi mu ñëwee di yéeg te dafa soloon wa zahara bayna dir'ayn loolu gisoon nañ ko mooy dafa dajale woon euh, ñaari mbubb koŋ la soloon ñaari mbubb koŋ la soloon keroog Uhud comme niñ ko gisoon ba muy génn madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wallahi hada huwa tawakkul noowu mooy ne demul rek ne non naa dem noonu xeexi déet dafa sol ay mbubbkom ndax at tawakkulu ala mooy nga jël sa xol borom bi rekk nekk ci wal axdu bil asbaab ngay téye ci sabab yi tax li nga bëgg nga am ko ak tamit bu yàlla bëggee moo tax ku feebar faju jil yaa ibadallah tadaawaw ibadallah la waxoon faju leen yéen jaamu yàlla yi doo too rek naan wàkkeeru naa ci yàlla noonoo moom moo jàngale buur yàlla te ne yéen jullit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam ne faju leen yéen jaamu yàlla yi lool kon fekk mu soloon ñaari mbukkoom nekkoon koo xam ne avancé woon na tuuti ci ay at mu ne bi mu demee ngir yéeg pour at yow yéeg ci kaw montagne bi lam yastati arrivé wul ngir def loo mu ne fa jalasa taxtahu Talha ibn Ubaydillah fa nahada bihi hatta stawa alayha bi Seydina Talha gisee loolu mu daal di def échelle yonent mooy digg ginnaawam toog ci suuf yonent bi aleyhi salaatu salaam yéeg ci kawam jaar ci kawam ngir mën a yéeg ci kaw mu ne ci la jóge hatta stawa alayha ba mu nga xam ne ci lay taxaw yéegi ci kaw montagne bi ci xeer woowu ba ni nga xam ne ci la ci yéeme ah, moo tax lool gisoon nañ ko côté bii li Seydina Talha def noonu gis nañ ko keroog taw gisoon nañ ko moo tax imaam Ibn Isxaaq ne fa haddathani Yahya ibn Abbad ibn Abdillah ibn Zubayr an abi an abdillah ibn zubayr an zubayr qaala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu yawma idin awjaba talha moo tax yonent mi alay kii imaam ibn Isxaaq ne nettali na ma sama sëriñ Yaxya ibn Abbaad an abdillah ibn zubayr mu jële ci abdullah ibn zubayr mooy an Yaxya ibn Abbaad ibn abdillah ibn zubayr moom mu jële ci baayam baayam jële ci abdullah ibn zubayr di maamu Yaxya mu jële ci az-Zubayr di baayam moom Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anil jami' mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam keroog mu naan aw jaba Talha li ko war lépp daal dina koy def Allah hiina sana'a bi rasulillah yawma idin ma sana'a keroog bi mu defalee yonent bi alayhi salaatu li nga xam ne moom la ko defal gis nañ défendre nañ ko ba ba ba na ko ba ni nga xamante ne nii mooy ay kiiwam dagg nañu baaraam yi dagg nañu waaye yemul foofu mu daldi koy défendre ba ni nga xamante ne nii mooy ah, baaraam yi dagg ñu gaañ ko gaañ yu bari waaye bi mu naree yéeg keroog arrivé wul Seydina Talha moo jël ginnaawam daal koy defal échelle yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ciy yéeg ah, léegi xadiis xadiis yi gis nii ah lan mooy seen dara dañ naan la imaam eh, Ahmad ibn Hanbal daal dina koy solo di naan allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna e eh, suñu borom warul ci kuffaaru Quraysh ni di ñu féete waat kaw ci kaw montagne xadis boobu imaam ahmad daal na koy solo ci musnad bi rahmatullahi alayhi imaam alhaytami indi na ko ci almajma mu ne rawaahu ahmadu wa fii abdirahman abi zinad wa qad wufiqa ala da'fihi wa saxaxa mu ne ah, imaam ahmad de daal dina koy solo mu ne waaye nag nekk na ci càllale bi abdirahman ibn abi zinad mu ne kooku moom daal dinañ koy wéral malgré ah, am na nag ñu ne moom wérul mais mooy dañu wute ci moom imaam Ahmad Shakir ak Cheikh Ahmad Shakir euh, moom daal dinay wéral càllale bi imaam al-Hakim it ko daal di koy wéral imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi ànd ak moom ne li al-Hakim an-Naysaburi wax noonu la mooy ne lu wéral kon loolu mooy côté boobu xadit côté vim naag allahumma la yanbaghi lahum an ya'luna ah léegi kàntaa yeneen yi mooy euh, euh, keroog gis li nga xamante ni nii mooy yenn ay aw jaba talxa yooyu defoon nañu tarjama bi walillahi alhamdu wal minna sanad boo xam ne bu wér la xadiis la boo xam ne bu wér la walahu shawahidun kasiir te am na yu bari yoo xamante ne day ñëw bi Euh, appuyer li nga xamante ne mooy xadiis boobu di aw Talha léegi nag ñooñu noonu foogoon na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañoo dañ koo faatoon ba taxoon ñu bari arrêté woon ñenn ñi demoon ba daldi arrêté arrêté woon xare bi foog ne bon léegi moom nañ toog rek ba sëy Seydina Anas ibn Nadr daldi leen romb ne leen qoomu fa muutu ala ma maata rasul alayhi rasulullah ana lu ngeen di def nii lan moo tax ngeen toog teg seeni arme ñu ne ndax qutila rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne leen kon jóg leen bu dee ne loolu noonu am jóg fa muutu jóg ngeen faatu ala ma alayhi rasulillah ci li nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn àddina bu dee loolu dëgg la ah, suñu boroom subhaanahu wa taala nag daal di ciy wàcc ay aaya wàcc ay aaya ndax imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi dafa solo ci ci Dalaa'ilun Nubuwwa rahmatullahi alayhi mu ne ci yoonu ibn abi najih la ko jële an abihi mu jële ko ci baayam moom di ibn abi najih mu ne marra rajulun min almuhaajiriina yawma uhudin ala rajulin min al ansaar wa huwa yatashahhatu fi dami fa qaala lahu yaa fulaan ash'arta anna muhammadan qad qutil fa qaala al-ansaari in kaana muhammadun qad qutil faqad ballagha ar-risaala fa qaatiluu alaa diinikum fa nazala wa maa muhammadun illaa rasuulun qad xalat min qablihi ar-rusul aaya boobu imaam kon eh, nu mu tudd al-Bayhaqi imaam al-Bayhaqi rahmatullah yi kon dafa solo ci dalaa'ilun nubuwwa mu ne mu jaar xadiis bi jaar ci yoonu ibn abi najiih rahmatullah alayhi moom mu jële ko ci baayam mu ne dafa am benn góor ci muhaajiruuna yi keroog Uhud dafa romb benn góor ci lamsaar yi fekk moom mu ngi jugé jugé ci saawam ñu ngi ko blessé ba mu nekk ci deretam nekk ci ay instant yu mujjëm deret ju bari di tuuru ci moom fa qaala lahu mu ne ko euh, ne ko mooy muhaajiri bi wax lansaar yi boobu mu gis ñu blessé ko ba deret ne ko yow diw est-ce que yëg nga ko ne rey na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax loolu lañ dégg fépp nee na lansaari bi ne ko in kaana muhammadun qad sallallahu alayhi wa sallam qad qutil ne ko buwee moom dañ koo faat moom de moom faqat ballagha risaala moom de jotali na li nga xam ne moom la ko suñu boroom joxoon muy message bi de àggale nañu ko ba ci ñun moom moom jaanam mooy li naan jaanam wàcc na jottali na message bi ko boroomam joxoon moom alayhi salaatu wassalaam fa qaatilu an diinikum yéen ñi ci des man dama koo manul ndax maa ngi ci samay deret maa ngi nii ci biir yéen nag qaatilu an diinikum bu leen toog noonu jàpp ne waaye sa moor génn na àddina rek kilifa gu mag wala moom lañ moo ñu yoraloon suñu lépp waay waay waay jirim nañu waay fan la mujjee ngeen toog rek bàyyi diine ji noonu ku nekk bàyyeeku déedéet mu ne leen hé kon nag yéen fa qaatilu fa qaatilu an diinikum xare leen ngir défendre seen diine léegi comme que looloo ci des nee na suñu boroom wàcce wama muhammadun muy aaya yooyu nekk ci suuratu ali imran suñu boroom wàcce ne wama muhammad ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ba'da a'udhu wama muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila nqalabtum ala aqaabikum waman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu shaakiriin وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا يؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ba ni aaya yooyu jeex suñu boroom daal di wàcce insha allah dinañ gën a ñëw ci aaya yooyu bu de def tafsiru suratu ali aaya yi wax ci ghazwatu uhud kon suñu borom wàcce ne leen wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul ne wa ma muhammadun sayyiduna muhammad mii da nekkul illa rasul lu dul ndaw yàlla mooy moom suñu boroom man borom bi subhaanahu wa taala maa ko yónni qad xalat min qablihi rusul am na ay yonent yoo xam ne jaaroon nañ fi yu fi jiitu woon jaaroon fi yoo xam ne yónni woon naa leen comme seydina aadam seydina nuuhin alayhi salaatu wassalaam wa ibrahim wa muusa wa isa ñoon ñoon ñépp alayhimu kon qad xalaat jiitu woon na mu jaar fi romboon fi min qablihi lu ko jiitu ar rusulu ay ndaw yu may masa yu ma yónni woon mu ne leen afa in maata est-ce que Seydina Muhammad moo muy alayhi salaatu wassalaam bu génnee àddina aw qutila walla ñu rey ko mooy maata mu génn àddina liñ naan ala xat fi nafs mooy an an fi mooy d'une d'une mort naturelle afa in maata bu génne aw la wala boog ñu rey ko comme ni ngeen dégg fii ne rey nañ ko tey est-ce que loolu day tax inqalabtum ala anqabikum ba ngeen dellu seen gannaaw mooy dellu seen gannaaw ci lan nekkaat yi yéeféer ba'da an kuntum ba'da an takunu muslimin ginnaaw bi ngeen nekkee jullit est-ce que le fait faat nañ yonent bi alayhi salaatu wasallam wala génn na àddina day tax ku nekk dellu ca la nga delloo afa in maata ndax mu génnee àddina aw qutil wala ñu rey ko comme ni ko kazaab yi waxe fii inqalabtum day tax ngeen dellu ginnaaw ba ñenn ñi ñoom arrêté xare bi toog di xaar déedéet bu leen dellu ginnaaw gi fii nii ci xare bi mooy yéen da ngeen a ñëwoon ngir defal ngir jihaad fii sabilillah même buñ leen ne faat nañ yonent mi alayhi salaatu salaam mais continuer leen jihaad bu leen dellu seen gannaaw waman yanqalib ala aqibayhi mu ne képp nag koo xam ne ginnaaw faatu yonent bi alayhi salaatu salaam wala ñu rey ko dangaa dellu ca la nga woon ca kéefër da nga newoon mu ne kooku falan yadurra allaha shay'a kooku na ko yëg ni jëfam jooju mu delluwaat ginnaaw bi nee jullit génnaat ci diine gi kooku na xam ne lool mu def du lor buur yàlla dara dara dara dara dara wa sa yajzillahu shakirin te buur yàlla nag dina xël sa fa fay ñi nga xam ne ñooy ñi ko sant continuer yi nga xam ne ci la yonent boobu nekkoon muy alayhi salaatu wassalaam nekkul ne sëriñ bi nga xam ne moo ñu defal moo ñu yàpp teg ñu ci yoon defal ñu lépp di ñu nourrir ci biteeg ci biir di ñu nourrir spirituellement waaye di ñu nourrir matériellement bu génnee àddina ñu ne c'est fini yow léegi daara ji kenn dootu la fi gis ndax lañ sëriñ bi ne newatu fi génn na àddina ndaje yi ñuy def ngir projet yam doon taxawal ñu doxal ko yow kenn dootu la ci gis nga démissionné démissionné ndax la Serigne Mbëgg léegi nag nga ne man moom ba ma moom ba mu may dimbali ba may xettali ci bu de nuit yi la ma fekkoon daal di fexe ba génn ma ci defal ma lii yépp man nag fa damay dellu fa ma jóge woon suñu boroom ni déedéet afa in maata aw xutil yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñi ko doon est-ce que yéen bu dee ne yéen dañ leen a rey rek walla ñu génn àddina da ngeen di dellu ca la ngeen newoon mu ne na képp koo xam ne wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadur allaha shay'a ku dellu ca la nga newoon kéefër ga nga newoon ak mbonte nga ne newoon ndax kat yonent bi alayhi wax nañ leen fii faat nañ ko ba xareetu ngeen defu ngeen dara nga génn yow nga mujj jaare fa nekkub yéeféer comme naa yenn naafiq yi nañ ko gis bu ñuy gis kii bi de ñoom moom keroog dañu ne waaye yow ñoom dañu ne ci lañu doon wax naan voilà jullit ñi ñii suñu mbokk yi waxoon nañ leen ko xamoon nañ ne mbir yi fii buñ masoon a nekk ñu ñuy rey ak lislaam ñooy féete kaw waaye waaye xam ngeen ne mbir yi buñ newoon ci suñuy loxo kenn duñu gañe fii waay ah, bu newoon ci loxoy jullit ñi ñun comme ñoom niñ ñu koy waxe waaye yow waaye yow ma ne mbir yi du demee nii waay ñu naan hal lana min al amri min waaye xam ngeen ne fii amuñu fi dara waaye mbir yi bu newoon suñuy loxo waaye law kaana lana min al amri shay ma qutilna haahuna waaye xam ngeen ne waaye mbir yi bu doon ñun jullit ñi ñun la yàlla àndal comme niñ koy discours waaye bàyyi leen seen font yi xam nga way ngay dégg topp leen ne déggal gars yi seen groupuscule bu ndaw bii seen daayira bii seen kii bii ñu naan ñoom ñoo nekk ci dëgg quoi ñii dañuy font quoi yéen buñ newoon ci dëgg ñu ngi nii kenn benn projet ñu koo taxawal ndax ndóol ndax ñàkk ku ci nekk li nga am sa bopp rek la doy tout le temps ñu ñu duma tout le temps ñu am luñ bëgg duñu ko am nekk fi ay ñun la yàlla àndal waaye ñii ñii dañuy font waaye law kaanal am bu doon mbir yi ci ci suñuy law kaanal lanaa minal amri shay ci amoon as lëf ci li ñuy wax waay waay maa xutil naa haahunaa waay xam ngeen ni waay du ñoray fii tey Uhud naa fee xiirool lañuy wax ba léegi waaye xam ngeen ne waaye buroom doon ne jullit ñi ñoo nekk ci dëgg te ku nekk ci dëgg yow la yàlla jàppale waaye duñ leen gañ Afghanistan waaye topp leen fële xoolal monde bi yéen yéen yéenay les plus pauvres yéen budul woon action humanitaire ngeen jeex budul woon action humanitaire ONU ak pays occidentaux xam ngeen ne benn réewum jullit du taxaw seen ndox yeeg seen lépp ñoo leen ko yaral ngeen nekk fi naan mbir yi ci suñuy loxal ñun ñooy féete kaw yooyu yéen neen di fontu xam nga wax yooyu ngay dégg naafiq yi nag keroog loolu tamit lañ doon wax suñu borom ne gis nga ñu mel noonu dellu seen gannaaw bay wax lool fa la yadurallah shay génn ci les du yoneen ci ma sa sam génn àddina wala ñoraay ko nga ne génn nga ci lislaam na la leer ne sa loolu yow loroo yàlla dara wa sayajzillahu shakirin kantaa ñi sant yàlla des ci li yonent boobu newoon xare ci di ci góor góor lu guddee bëccëg taxawe sunnaam ak lam taxawaloon mu nag ñooñu nag man dinaa leen fay mu ne nag mu ne leen wa ma nafsin an tamuuta illa bi idnillah yëg ne benn bakkan wa ma kaana li nafsin an benn bakkan du génn àddina du dee illaa bi iznillah lu dul ne buur yàlla daa fekk mu dogal loolu buur yàlla foog mu dogal mooy bakkan bu ne jox na ko àpp comme niñ ko gisoon ci xadiisu seydina abu abdurrahman abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa arda bi muy wax xadiis wax naa la mu ngi ci arbaina saxiixayni la bi muy wax ne suñu boroom subhaanahu wa taala mooy nit ki bu juddoo li muy nekk nutfatan alaqatan alaqatan nutfatan alaqatan mudra ginnaaw gi ñu yónni almalak mu daldi ëf ci moom ruux def ci moom wakat bi ñu bind ñeenti mbir ci moom bokk na ci yooyu risque yi ajali yii ak yooyu bokk ajali yii mooy àppam àpp bi nga xam ne bu jotee day génn àddina voilà ndax kook sa'id lay doon wala shaqi kuy texe lay doon wala kuy texee di moo tax suñu boroom ne wa ma kaana li nafsin an tamuuta illa bi idnillah benn bakkan nag du génn àddina lu dul ci ndigalu suñu boroom lu dul mu dogal loolu nag kitaaban mu ajjala lu buur yàlla dogal la nga xamante ne ni mooy amul amul buur yàlla bind na àpp yi bind na àpp yi ay crème de jouvence yooyu génnewu ci sa rides yi nga am boo màggetee nekk togorong sa rides yooyu ngay jël ñu lay génne laboratoire yi nga xam ne lekkkatu xaalis lañu ay pommade yoo xam ne boo ko diwoo day dindi sa sa sa sa sa sa rides yéeg euh, euh, yooyu yooyu ay naxaate la rek te boo moywul mu indi le cancer du de la peau cancer la lay indil boo moywul te tamit loo loo def ci sa yaram muy nes nesi sa biir moom mu ngi mel ni loolu day mel ni waa ji yor oto moteur bi yàqu sa waay mu yóbbu ko gaa yi daal di koy tulliyeewal kaw oto bi rafetal changer ko kaw gi mu rafet bu ko gis foog ne ci usine bi lay dóor a génne bu bees la waaye demal taal ko nga xool boo ko taalee bu moteur bi sëqatee nga xam ni kii tomorong la ngoo xam ne xanaa 1918 lañ ko defar ca ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom première guerre mondiale yàlla la jóge kon mu ne nag waman yurid sawaaba dunya képp koo xam ne nag li ko ñor mooy mbiru àddina gii liñ fiy am nu tii minha buur yàlla dina ko ci jox lim dogal ne loolu lay am waman yurid sawaabal aaxira képp koo xam ne yoolu alaaxiraal tax a jóg nu tii minha buur yàlla dina la ci jox de wasa najzi te waat naa ne dinañu fay ash-shaakiriina ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy ñi sant euh, ba pare ci la continuer wa ka i wa ka ayim min nabay nabiyyin qaatala ma'ahu ribbiyuuna kasiir famaa wahanuu limaa asaabahum fi sabiilillah wamaa da'ufuu wamaa istaqaamu wallaahu yuhibbu as-saabiriin di wax ak jullit ñooñu di leen wax ne du tay du yéen ñaata yoon wa ka ayim min ñaata ci ay yonent ñoo fi jaar yoo xam ne ñi ñu yaroon seeni àndandoo yi ñu ra yar teg leen ci diine bi ñu bari ci ñoom xeex nañ ànd ak ñoom waaye de fama waxanu li leen dal ci yoonu yàlla ba ñuy dem di xare ji blessure ya dee yiñ jot yooyu yépp taxul ñu yoon jox ma doxu fuuta tamit feeblu ñu taxul ñu bàyyeeku daal di feebul comme ni ko ñenn ñi dafa teg seeni jaasi wamastakaanu te gaa yi nekkuñu fa mooy mayuñu gaa yi fuñ leen di jekkalee non non bàyyeeku wuñ déedéet déedéet bàyyeeku wuñ ne c'est fini mu ne te buur yàlla yuhibbu saabiriin ku bëggale waaye mu ñuy aayoo insha allah dinañ ci gën a ñëw bu ñuy def loolu euh, insha allah kon léegi kon gis ni yonent bi alayhi salaam kon fexe nañ ba yéeg ci montagne bi léegi. ak ñi mu àndal ñi desoon ak moom léegi nag bi nga xam ne ci la loolu am ah, kon terrain de xeex bi léegi jeex xare bi ci noonu mu jeex ah ci la ki nga xamante ne nii mooy Hind bint Utba comme ni imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi daal di wax mu ne wa waqa'at Hind bint Utbata kamaa haddathanii Saalih ibn Kaysaan mu ne wa haddathanii mu ne wa waqa'at Hind bint Utba nag bi nga xam ne nag ci la xare di jeexe nag mu ko tan muy Hind boroom wayxan bani abdiddaar wayxan xumaata ladbaar darban bi kulli battaar in tuqbilu nu'aaliq ainsi de suite nahnu banaatu taariq namshi ala namaariq wa nafrishu namaariq in tuqbilu nu'aaliq wa nafrishu namaariq aw tudbiru nufaariq firaaqa ghayri waamiq hind moom keroog dafa kontaana kontaan daal di yéeg wa niswati llaati maaha ak jigéen ñi nga xam ne moom la àndaloo ñu daal di commencé lan lañ def dañoo commencé ñoom nee na imaam ibn Isaaq ne comme ni ma sama sëriñ di Saalih ibn Kaysan daal di nettalee muy Saalih ibn Kaysaan moom kaana min a'immati ci imaam yu mag yi la woon muy Seydina Saalih ibn Kaysaan mu ne comme ni ma nettalee moom mu ne keroog jigéen ñi Hind ak jigéen ñi mu àndaloon ci waa Quraysh lan lañ def waqa'at Hindu bint Utba wan niswati allati ma'aha yumathilna bil qatla min ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam léegi xare bi jeex Hind ak jigéen ñooñu mu àndaloon te ñu dawoon ba drapeau bi comme l'imam Ibn Sa'd wax ne keroog Quraysh dafa daw ba drapeau bi dafa nekk ci suuf wadd ci suuf ba ni ko ah, ndaw soosu daal di di di di di di di di jële ko gaa yi daal di commencer waa Quraysh daal di commencer ñëw ci ñoom ndax mbir mi dafa nekk lam yazal mu ne anna liwaa lam yazal sarihan sarihan hatta axadatu amra bint alqama alxaarisiya ñoom jigéen ñooñu àndoon ak hind léegi nag bi xare bi jeexee ñu commencé nag di wër ci desey jullit ñi ñu rey ci jullit lan lañ doon def yumathilna bil qatla min ashaabi rasulillah léegi mooy saxaaba bu ñu romb jullit bu ñu romb yor seeni paakaak yooyu di la di la di la di la laseere di la daggate yu jaddi'na al aadaana hindu min aadaani rijaali wa unuufihim xadama wa qalaa'id allahu akbar léegi ñuy wër jullit ñi ñi génn àddina di leen romb ku ñu ci romb yor seeni paaka di dagg seen nopp yi ak seen ak seen bakkan al adana wal unuuf di dagg seen bakkan yi ak seen nopp yi nee na ba Hind daal di mujj jël euh, ci yim dajale keroog nopp yim dagg dagg ci jullit ñi daal di koy wëral def ko genre genre caq genre caq pour wan ne caq boo xam ne lépp ci ay nopp yi ay saxaaba yum dagg seeni nopp ak yooyu ngir faj meram gi nga xam ne ngir faj meram gi nga xam ne moom la mer Euh, ngir jël revanche baayam bi nga xam ne moom lañ rey ak frère ak baay tëxam bi nga xam ne moom lañ rey ak doomam de Hanzala di doomi Abu Sufyan ngir daal di faj meram boobu mu daal commencer bi ñuy rey noonu di daggaate mu daal di ciy jël ba daal ciy defar nee na nee naay benn caq boo xamante ne nii moom jàpp na ne Hind loolu day ware ne tey moom man Hind waay waay bëgg naa bëgg goo xamante ni nii yéeme na waay bañ jàppe ci ci nopp góor ña seen bakkani xadaman daal di ciy def ay ay caq waqalaa ida ay caq ak mooy xadam mooy ñuy takk ci tànk yi waqalaa ida mooy ñuy takk ci caq yi ñuy takk ci baat mu ne wa antat xadamaha alhamdulillah xadamaha wa qalaa idaha wa qiratataha wahshiyan defar ci loolu nag muy takkaay yim ci defar ci nopp nit ñi ñim dagg keroog daal di koy jox euh, ki nga xamante ne nii mooy euh, moom da cay def xadam mooy ñuy takk ci tànk euh, li ci des muy xalaa it yi mooy ñiy def ci baat xurat xurat mooy yi nga xam ne moom lañuy def ci nopp yooyu yépp mu daal di ko ciy def ci ci yaramu ay nit yu mu dagg subhaanallah ba pare nee mu daal di koy jox Wahshi jox ko Wahshi ibn Harb mi nga xam ne moo ko rey sayyidina Hamza yemul foofu wa baqarat an kabidi Hamzata falakatha nee na mu daal di dagg ñëw fi Hamza nekk dagg nopp yi dagg bakkan yi ba pare dagg xol bi dagg xol bi xëcc li nga xam ne mooy res bi di ko jéem sex sex waaye daal di falam tastati an tusira falafadhatha man koo jàllale mu daal di koy sànni daal di koy tifli sànni ko pof sànni li mu sexo ah, léegi nag bi mu defee loolu euh, loolu la imaam ibn Isaaq wax imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi moom dane ki dagg ki nga xam ne moo xotti xolu Seydina Hamza jël resam mooy Wahshi daal di koy jox Hind Hind doon ko sex di ko yëy mujj koo kii daal di koy dindi loolu la wax mais daal lu mu ci man di dem même bu dee Wahshi ko def Hind moo koy digal di ko jéem a sex manu la jàll imaam Ibn Ishaq ne ginnaaw gi nag bi mu defee lool summa alat ala saxrati mushrifa mushrifatan fa saraxat bi ala sawtiha fa qaala nee nag ginnaaw mu kontaan bi mu defee lool moom Hind gis na ne léegi jullit ñoom ñu ngi ci kaw montagne bi ña fa des après nee na mu yéeg foofu ba wane boppam ba ñépp xam ne moom la mu yuuxu ba ci kaw naan nahnu jazaynaakum bi yawmi badri wal harbu ba'da al harbi dhaatu su'ri maa kaana an utbata li min sabri wala axi wa ammihi wa bikri shafaytu nafsi wa qadaytu nadri shafayta waxshiyun galiila sadri fa shukru waxshiyin alayya umri xatta tarimma azumi fi qabri hind kontaan dagg nopp nit ñi seen kii takk ci jàpp ay takkaaya ki caq lu ne kontaan yéeg ci kaw xeer benn xeeru yu ne woon foofu yuuxu ba ci kaw ne nahnu jazaynaakum bi yawmi badri ne hee yéen jullit ñi yëg ne tey fay nañ leen bésu badar ni ngeen ñu def badar waay waay fay nañ leen bés boobu wal harbu ba'dal harbi zaatu soor yi na ngeen yëg ne nag xare nii la rek tey yéen a gañe badar waaye waaye tey gañe nañ leen zaatu soxri de xare biñ leen def tey waaye zaatu soxri mooy mooy bu tàng bari ay takk-takk tey moom rey nañ leen rey boo xam ne moo ko man nañ koo gam-gam ne wop taal de buñ leen sànni ne leen nag maa kaana an utbata li min sabri wala axi wa ammihi wa bikri ne leen wa bakri wala wa bikri mu ne leen waaye waaye xamoon ngeen man aw ma génn muñ bu may muñ waaye sama baay bi ngeen rey di Utba ndax bint bint Utba muy mooy doon doomu Utba mu ne man aw benn muñ ci sama baay bi ngeen rey walla axi du caagan sama frère bi ngeen rey muy al-Walid ibn Utba moom wax nañ la keroog bokk nañ ca ñu njëkk rey Badar mu ne man aw mu ñu rey gi ngeen rey sama baay Utba wala axi sama frère wa ammihi ak baay te xam ni Shayba ibn Rabi'a di sama frère baay wa Bakri wala wa Bakri ak sama doom Handala bi ngeen rey ñooñu aw ma woon muñ lulul lu mel nii xew ma décimer leen yéen jullit ñi bu ko defee loolu mooy faj sama mel moo tax mu ne shafaytu nafsi wa qadaytu nadri waay waay sama nizar ga ma jëloon newoon lii faj sama mer mu ne faj naa shafaytu si waay waay faj naa sama bopp ba ngeen ma rayalee sama mbokk yi badar ci feebar bu metti laa newoon feebar boo xam ne doo dem ci médecin ñu naan mais dañu ma touché feebar boobu ak honte boobu mam ak mer boobu waay waay shafaytu nafsi tey faj naa ko ci rey gi ñu leen rey ma dagg seen nopp yeeg seen bakkan yi daal di ciy def ay caq wa qadaytu nadri la ma nidaroon ne fu ma jaar dinaa fayul sama baay sama baay tex sama doom ak sama frère waay waay sama nidar googu faj naa ko def naa ko man hind shafayta léegi kan ma dimbali nag ci ma ci ma mën a faj nag sama sama mer googu nga xam ne ak sama tiisu xol kan moo ma faj kan moo ma dimbali mu ne Wahshi shafayta Wahshi yoon ghalila sadri sama me sama sama sama xiif sama taru taru mar bu sama xol amoon ci revanche waay waay safayta Wahshi yow Wahshi yaa ma ko fajal oh Wahshi kon nag Wahshi yow xam nga moom moom la romb bu ko basoo na romb way hal aba dasma ishfi wastashfi hey sup ay ca abul dasma war buñ dajee gaay daal yow fexeel def fa loo xam ne ishfi fajal ma faj ma man hinduwaay te ni may faje mooy nga rayal ma Hamza rayal ma jullit ñi Hamza nga may rayal rayal ma Hamza boo ko defee man wax man hind ni ma fajal sama wér wastashfi nga fajal sa bopp mooy nga libre moo tax nag keroog bi ko Wahshi rayalee Hamza ci riwaay Imaam Muusaa nox ba mu ne Hamza moom Wahshi moo ko daggal dënnu xam Hamza génneel ko xool bi mu ne mu kontaan ne shafayta wahshiyan ghalila sadri sama mar gu tar ci revanche bi nekkoon sama xol bi yow wahshi yaay ki nga xam ne yaa ma ko fajal kon nag aw ma sa sant aw ma sa ngërëm fa shukru wahshiyan alayya umri hatta tarimma a'zumi fi qabri mu ne nag comme que wahshi yow yaa ma defal loolu kenn masumaa defal lu toll nañ ma defal yow wahshi waaye man bëgg naa ci yow kon nag man hind maa la naan fa sukru Wahshi waat naa ne gis nga nag comme que Wahshi moom defal na ma lii sant Wahshi nag <laughs> muy gis nañ say naa Wahshi bu jëra tuub malgré tout même moom mii tuub na hind allah pour yàlla mu ne lay def bu kenn laa taqnatu min rahmatillah bu kenn désespéré ci yéen mën yàlla kon mu ne fa shukru Wahshi sant Wahshi alayya umri sama dund man man hind sama dund yépp di sant Wahshi fu ma toll daf ma war obligation la ci man léegi fu ma tuddati Wahshi sama dund yépp may fu ma ko fàttale koo fu sama xel demee fu ma dajeeg moom fu ma ko gise ak fu ma ko xalaate daal di koy sant moom Wahshi loolu farata la léegi ci man man Hind Bamba hatta tarim ma a'zumi fi qabri ba ni nga xamante ne ni samay yàq man hind ci lañ may suule samay yax fënax bu boobaa nag fekk loolu amul mooy ne sant wax yi wax si di ko sant dafa war ci man fekk deewuma man hind ba ñu suul ma nag ba samay yax daal di fënax yaa subhaanallah <laughs> kon loolu la wax taxaw wax ko foofu <laughs> yaa subhaanallah <laughs> maanaam eh, imaam yu ni saam ne Eh, Hind bint Usaasa ibn Abbaad ibn al-Muttalib daal di koy tontu <laughs> way naan ko naan ko xaziiti fi badrin wa ba'da badrin yaa binta waqaa'in 'aziim al-kufri sabbahaki llaahu ghadaata al-fajri bil haashimiyyiina tiwaal az-zuhri bi kulli qatta'in xusaamin yafri xamzatu laysi wa aliyu saqri idaa raama shaybun wa abuuki gadri fa xaddaba min dawaaxi naxri wa nadruka assuu'a sharru nadr imaam ibn Isxaaq ne kooku daal di koy tontu di Hind bint Usaasa radiyallahu anha kon loolu ci baytu yooyu xam naa tey dañuy yem noonu naan ko xasiita fii Badri ne ko yow torox nga gàcceel nañ la Badr ak après Badr yow doomu ki nga xam ne taxaw ci taxaw koo xam ne ci bàkkaar yu mag yi ci ngay masa sax ci ngay nekk tout le temps ci nga ci lañ lay fekk tontu ko ci loolu kon gis nañ kon noonu la xare bi mujj léegi ginnaaw gi lan moo ci tegu kon jullit ñu fexe nañ yéeg ci montagne bi ñoom yéefar yi jigéen ñi daggaate nañ nopp ñi nga xam ne